gaa yi nga xam ne dañuy nekk di dal ci seen làmmiñ yu ñaaw yi waaw di ŋàññ di tuutal di sewal di xeebal ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu di yulli seen dayok coono waaw ci yii nga xam ne moom laa digle ne génn leen alal yi ngeen def ci muy sama xare bii sama yonent bi di waajal alayhi salaatu wassalaam waaw ñoom ñu nekk di leen saboote quoi wal iyaadu billah mooy waajal di metti woon na yoon wa metti woon na waaw waaye it àgg ba foofu it metti woon na mooy noonu lañu doon dunde waaw nekkuñu woon ci dans l'opulence te teewul woon ñoo doon ñu gën ci kaw suuf mooy li ñuy waxoon bii paas rek waaw ku foog ne moom ni ñuy xamee ne nit nitu yàlla la wala am na dara fa yàlla mooy il faut ay këram ci eh, ci njëriñ te di togg ñuy togg saa su ne di yekk rek voilà affaire yi di niin ceeb yi di niin ganaar yi di daq nag yi gëléem lépp na na di dem à flot gaay di lekk ba naan di di di di lekk ba suur di naan ba màndi affaire yi di dox pomme yeeg orange yeeg façon yu nekk di fa dàqe ñu door a xam ne ba pare ah mu yor oto bu baax fu mu war a dem rek day génn rek tël léeg-léeg sax avion yi moom ñu ne ala Serigne ba ñu ne mu ngeen New York wala mu nga Paris wala fi nga xam ne mooy al Yaban wala mu nga fi nga xamante ne nii mooy ah, muy neex di Munich loolu nga foog ne noonu ngay xamee ne nii bu baax na déedéet affaire bu du lool lii la boroom bi gërëm loo woon yonentam alayhi salaam dund gu mel nii ak ña nga xam ne ñoom la doon dundal muy saxaabaan yi ñu doyloo woon ko nag waaw loolu yooyu dañ ko ciy jànge waaye bokk na ci lañ ciy jànge mooy xare Tabuk keroog eh, nga xam ne boroom moo ko tudde ne saatul usra jamono ja nga xam ne dafa tar voilà léegi eh, majaa dal leen waaw te yàgg na leen a dal Allahu akbar le fait bi loo xewee saxaaba yi gis solution jàpp na lii solution la ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ah yonent bi alayhi boo ñu kii woon de ci boo ñu boo ñu joxoon ndigal de ah ñu daal di eh, loj ci suñu gëléem yi loolu dañ ci jàng ne taalibe bi am na am na possibilité te loolu du ñàkk taalibe du ak ñàkk teggin le fait que day nekk sëriñ bi waaye mu gis ne sëriñ bi ah, moom mu am xalaat bu mu am ñëw proposer ko gaaral ko sëriñ bi ne ko ah man de lii laa gisoon waaye ci ay teggin ñëwuñ na ko mais yonentu Yàlla saa sam defal lii law voilà gisoo allahu akbar law azinta eey boo joxe woon digal si vous permettiez voilà <laughs> allahu akbar waaw naan ko mais yonentu Yàlla saa sam mais xanaa gisoo ci ci xaal biñ nekk nag yonentu Yàlla saa sam nag ah mais affaire yi tar na ah ah <laughs> law azinta ah yooyu ak a neexoon yeneen tubaab boo joxe woon ndigal de ah bu ko defee ah ñu daal di lot ci suñu gëléem yi waaw loolu du ñàkk teggit mais bu doon ñàkk teggit dina leen corriger dina leen amu ngeen droit nag di wax ak man noonu da ngeen a war a bàyyi noonu rek lu yàlla def ñu xam ne noonu la ndax mu dogal loolu dañ ci war ne loolu te dàqontewul ak wàkkiirlu ci yàlla. sinon sayyidul mutawakkilin mooy wax ak ñi nga xamante ne ñoom la yar alladina rabbahumul mustafa wa kafa ñi nga xam ne ñoom la yar te ku mu yar doy na waaw bi ñu ñëwee neewu leen bu leen fonto moo tax njiit wala boroom xam-xam yow waroo am foñu bañ di rëy wala di mer bu dee eh, daa am ci taalibe ku ñëw xalaat ne lii nii ah, li ñuy doxal wala ci liñ nekk de amaan xalaat bii de buñ ko doxalee mu jaar yoon nga déglu ko may ko nopp parce nit ñu bari seen problème mooy du ñu déglu ñi ñu jiite waaw te loolu wala frustration lay xewal ca ñooñe te tamit loolu day wane ne ñàkk nawloo nit ñi waaw nit même bu dee ne avis bi doo ko jël sax yow déglu ko waaw yeneen tubaab yi sax saam dafa newoon koo xamante nit ñi da doon déglu saxaabaam yi waaw moo tax gaa yi eh, eh, ba naafiq yi di wax <laughs> ba léegi ci eh, suuratu taw ba moom moom mi udunu la udun la ah, benn nitu benn nopp la kii ku jëkk ci nopp bi yaa koy moom moom parce que lu tax ñoom ñu ñeme woon wax lool mooy da doon ñépp waaw nekkul woon ku rëy waaw kallaa lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutajabbiran wala waaw ku nekk mënoon ngaa ñëw wax ak moom ba naafiq yu alxubasaa yi sax dañ doon ñëw di wax mu ne di déglu doon ñoo ñëw waaye non non non man xam na ne naafiq non non non c'est bon du ko wax dara man na bañ a wax dara mais non non non c'est bon mais non xam na li ci sëñ bi borom bi wan na ko xamal na ko naafiq ñi boo ñëwee di wax ak moom di ko wax yooyu da lay déglu di ko jox pré keroog tabu kii akut bi président naafiq yi di jox xalaatam yore ba saa saa da koo déglu waaw waaye man li ma gis mooy bu kenn génn waaw. ñun par expérience saa ma mosoo génn Medina ñun waa Medina di xare ji feneen dañ ñuy gañe nañ nekk fii moom yàlla daa def <laughs> xanaa féq bu bon bi xalaat bi yonent bari saa saab amoon moom moom la am yonent bari saa saab dellu ko ñeneen gis leneen ñeneen gis leneen voilà léegi loolu nag moo may naafiq yi ñu mën a wax ne moom udun la huwa udun moom da nitu benn nopp la waaw moom boo ñëwee di wax da lay déglu te benn nopp moom ak a neex a convaincre kii walla yàlla bi laa gis nga nit ñi li ñuy xool mooy dañuy gis koo xam ne vraiment léppam yàlla la quoi day doxalanteeg nit ñi comme si day doxalanteeg boroomam te loolu mooy dëgg-dëgg ndax nit ñi ay ay inter ay kii lañ rek ay ay ay barrière yuñ teg la mais dëgg-dëgg kay doxla ka muy doxalanteel mooy boroomam lay jëflanteel waaw muy def ak ñoom lu rafet. di supporter seen seen di ngar dajjoo seen ay yeeg yu neexul yu jóge ci ñoom at yi neexal yi mu ci sant yàlla lu ci ñëw mu muñ ngir yàlla mais nit ñi ci boppam wala muy def yoo xamante ne ngëm yàllaa ma tax di déglu nit ñi ah gaa yi na gaa yi jàpp ne kii wala yaasu billah ci kàddu gi ñenn ñi dañuy jàpp ne bu dee benn nit buy def loolu ñu naan xoola saay saay saay wirul quoi saay dafa nooy bopp waaw dafa mooy bopp moom ku ñëw mu déglu la non c'est pas comme ça alors que sa yooyu baaxul si c'est comme ça ñu ne qul uduna huwa uduna non yeneen ci wàllu saab saabu moom kii nitu weer na noppalan moom ku ñëw <laughs> mais suñu borom ne wax rek yow lay déglu alors que waxul dëgg moo tax suñu borom ne qul wax leen ne udunu xayrin lakum <laughs> yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatu lil ladina amanu minkum walladina yuduuna rasulallahi lahum azabun alim ca aaya soixante et bi mu ne waaye wax leen nee nañ benn nopp nga <laughs> nee leen waaw man de damay déglu moom waaye nag sama nopp yi yiw laa ciy déglu de boo ñëwee wax say wax yu am man dama koy filtrer waaw dinaa la déglu de waaye la nga wax man la ci jublaay jàpp <laughs> waaw ndax ci ay teggin doonu loon ñëw ne la waxoo li am yow da wax lu amul waaw borom bi wax kon xam ko xamal na ko mbiru jaam yi mais kenn lu ci ñëw wax boo waxee mu xam ne naafiq bi waxul dëgg sax du ne ko waxul dëgg waaw da koy déglu rek mu wax mu nangul ko am ngantam gi mu wax même bu dee fu ngant la xam na ko mais mu jàppal ko lool ndax allahu yatawalla sarair lu gisoon nañ buntu boobu ah ñun atte yi hukmun naafi hukm yi ngay jàpp yi ñuy atte nit ñi mooy ciy feeñ gantaali nëbb loolu yàlla moo koy def yeneen tubaab la doon doxal. léegi nag ñi nga xamante ne ñooy façon naafiq yi ñu jàpp ne lool ak naïveté la dafa naïf walla iyaazu billah Muhammad mi waaye moom daa naïf ku ñëw wax mu gëm laa ah non il est crédit la alors que suñu waroon ne ko xul udunu xayrin man nag <laughs> waaw <laughs> nee nañ la udun nga yow nopp yiw mooy yiw ngay déglu lakum ñeel leen waaw waaw yiw bii tukkee ci yéen loolu lay déglu yu'minu dina gëm nag billaahi kese la gëm wa yu'minu lil mu'minin way ngëm yàlla yi buñ ñëwee seedeel ko wax ko ay wax mu xam ne ñii dëggu ñoo ñooñu dina leen gëm kon loolu mooy <laughs> wa nañ dañ jëlale te yërmande la moom lii la lilladina amanu ngir ñu gëm yàlla koom ci yéen kon kay mooy am na ci yéen ay naafiq yoo xam ne ñooñu moom lii lépp du dara ci moom du du dara moom ñoom ñoom yonent way saasaam du dara pour ñoom ci lii ñu borom bi tudd moo tax mu ne gaayooyee nag mooy ñi nga xam ne walla diina ñi nga xam ne yuutu na ñooy lor ci seen kàddu yu ñaaw naan yonent way saasaam dafa nayif benn nopp la ku wax mu déglu la oh, moo tax aka neex a dribble yow daal boo demul ci ci ci xare yi sawaay ñëwul waxal lu la neex moom boo jëwee ne ko nàngam ak nàngam mu ne la waaw ñaanal la yàlla <laughs> gaa yi dem jàpp ne am nañu ko ah am Muhammad naa ko oh. way sa waay jëla kii waxoon naa la ko ñëwoon naa la bul tiit moom booy dem di wax mu ne la li en plus bi lay ñaanal yàlla <laughs> ñuy ñuy ñuy dem foog na ci génn yonent suñu borom nag ne gaayoo yee tey lor yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam lahum ñeel na leen adabun bugal alimun gu tar gu ma leen di waajalal kon mooy nit ki da ngay déglu moo yonent bi ay saab saab ah saxaaba yi ñëw <laughs> ne ko ñun daal lii lañu gis mu nangul leen seen xalaat waaw après mu jox leen ci ndigal ne leen waaw kon def leen loolu dañ cee xam ne mooy njiit bi mën ngaa nar bañ a def dara sax am say conseil wala lenn ci population bi ak ñoo xamante ne nii ñoom ñoo gis ne ah ñun jàpp nañ ne suñu gox bii kat projet sàngam boo xam chef de quartier na chef de village chef monsieur le gouverneur monsieur le mu monsieur le ministre monsieur le président monsieur nangam ak nangam ñu ne la ah ñun de jàpp nañ ne lii nii de bu ñu ko defoon dina baax yow xalaatoo koon sax bokkuloon sax ci say carton ah nga ne bon waaw kon baax na moo yeneen tubaab yi saa saa mi lool mu ne leen kon baax na ifaalu waa def leen kon voilà def leen <laughs> voilà mooy da ngay woyof waaw mu ne kon def leen léegi bañ demee bay def Seydina Omar yëg ko loolu dañ ciy gis ni mooy ne. loolu du ab contrainte waaw xam nga ngaa yi neewuñ ko mais yow Omar yow yow sawaay yow itamit ah yow ni ñu waay yàpp saay saay waaw yow itam ñëw daan ñu nangam ak nangam sëy naa Omar gis ko loolu dañuy xam ne mooy taalibe yi bu bu ñenn defee proposition dal di xelal sëriñ bi dara sëriñ bi ne nañ ko def keneen gis ne noo bii moom du al du asaddahan xalaat bii du mooy li gën a jub moom warula gene wu wala ne bon comme que gars yi wax na wax na ba pare bon naa noppi rek après nga dem bëgg biir la yow lam joxe ndigal ndax gars yi ko laaj mu am problème nga naan ndax man xalaatoon naa ne jaru ko leneen beneen loolu waroo bàyyi ba affaire yooyu nga koy wax yow ca saasee nga koy wax ngay ñëw ne ah mais quant à man moo tax franchise dafa war a nekk ab jullit yaa ayyul ladina amanu ci saar bi ñu jóge noonu tamit tawba eh, ittaqullah ragal leen wa kunu ma'as sadiqin te ngeen ànd kay bokk ñi nga xam ne ñoo dëggu loolu dafa am solo mooy dëggu waaw amul la diw diw la xas naa wax kon man non naa bàyyi noonu rek après conséquence yu baaxul xew ganaan pourtant man non loolu du xalaatu du waxu ku xa ku xellu yàlla te rek waxu koo xam ne jullit la non ñoom Seydina Omar gis na affaire bi c'est pas gis na ne la kii de waaw loolu dañ ciy gis ne ñëw fekk ki jiite di ko jox ay avis comme ñi ñee jëkkoon a def loolu mën a nekk waaye dañ ciy gis ne ki nga xam ne dañ koo gën man naa ñëw wax ki ko gën loo xamante ne ay ay xalaat yoo xam ne ndax narul woon a def loolu moom mi gën tamit mu nekk koo xam ne day am disposition woyofu xam ne kat ah xalaat xoolaat li kiy wax proposition bi def est-ce que jar naa doxal jar na ko wala déet est nañ ko def wala déet mu ne waaw gis ci lam ne woon def leen. kii ñëw laaj Seydina Omar radiyallahu anhu ñëw wax loolu tey boo ñëwee Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu ñëwee dafa dafa dafa leeral dafa jax proposition bi ñëwul rek ne ko non bu ñu ko def waaw xam nga am na gaa yooyu def loolu waaw ñoom dañuy ñëw gaa yi ne nañ def lii ñoom ñu ne non bu ko gën def mais sawaay boo nee bu ko def yéen lan la ñuy def parce que jamono ji stagnation manula am quoi yow nee nga <laughs> bu ñu ko def waa léegi c'est bien am nga ci droit mais léegi lan la ñuy def à la place il faut nga yow itam fekk xalaatal nga mooy mbiru jullit ñi daal di lay préoccuper quoi comme yeneen ci wàllu saa wax ne man la mu tëmm képp koo xam ne lu préoccupé wu ci mbiru jullit ñi kooku bokkul ci ñun wala bokkul ci man mooy ñii loolu da leen yitteel moo tax Seydina Omar ñëw ne yeneen ci wàllu saa salaam ah in fa'alta qalla dhahri ci ay teggin waaw ñëwul ne ko mais. quel waa yow idée bi baaxul ah ah non non yeneen saa saam non xanaa seetoo li nga wax sëriñ bi non <laughs> dama ñëw ne ko ah yeneen tubaab yaa rasulallah gis nga ak teggin yi waaw yow bu ngeen ci ndaje réunion de bureau wala de yooyu ñeen ci firme bi entreprise bi wala yooyu ñu daje di kii moo xam via zoom wala yooyu. yow booy wax di interpeller euh, monsieur le directeur wala monsieur de euh, wala madame de la présidente wala de DRH bi yu mel noonu waroo ñëw naan ko ñang waaw asu ñang déedéet doo man nag gis naa ne yow li nga wax baaxul wala xalaat bi nii ah président bi ah <laughs> Ibrahima Ndiaye naan ko Ibrahima Ndiaye yow déedéet monsieur le président voilà Euh, si vous me permettez bon je pense que c'est pas euh, c'est pas l'idée la la plus appropriée je pense hein peut-être que je me trompe après nga joxe sa xalaat mais ñëw naan ko Modou Ndiaye asu jam déedéet lool gisoo mo wax gaay ne ya rasulallah Seydina Omar ne ya rasulallah yow nawal yàlla li te ñële it loolu la ñu xoon ñëwee di ko wax hein ñi njëkk ñëw dañ ne ko ya rasulallah waaw sallallahu alayhi wasallam léegi in fa'alta ah xalaat bii nga jox gaa yi wax la ba nga d'accord ceeg ñoom de man de li ma gis mooy boo ko defee bu ñu ko defee talla zahru waaw gis nga mooy joxe na lan boo tax mu jàpp ne xalaat bii nii nii doxal ko amaana du dugg naa parce que premièrement bu ñu ko defee ñun gëléen yi ñu fi indi fii comme ni ko waxe sànq day wàññeeku ñun premièrement suñuy war waay matul léegi gëléen yooyu ñu daal di ciy ngir nekk ba pare xare bi commencé bu ndax jamono ji xamuñ ne woon ne xare du am <laughs> waaw parce que ñu ngi toog di xaar César di xaar Hiraq l'empereur byzantin ak ay nitam yu bari te ñooñu bu ñuy ñëw ñenn ñi ay ñay li indaale ay gëléem ay fas fu ne dañuy fees infanterie bi fees tel armée professionnelle ñun commencé ko ñoo xare bu ñu rendee ci suñu gëléem bu ñu lojee ci suñu gëléem yi man ah yeneen tuwaayu saa saa man gis naa bu ñu ko defee affaire day wàññeeku de suñu kii day wàññeeku de waaw allahu akbar <laughs> mooy yi ñuy utiliser ngir di ci teg suñu bagage yi waaye di ci war mu ñuy transporter ñun ñii lool day wàññeeku de yonent bi alayhi salaatu salaam te dañ koo soxla di ci dimbalikoo ci suñu voyage bii ñu nekk ak xare bi nga xam ne bu dee sumb nañ ko ñu war cee dugg ak moom ba pare li ma la wax ginnaaw bi mu waxee lool joxe na kon li tax mu jàpp ne loolu xalaat bii waruñu koo yokk kon wax nañ la taalibe bi noonu kat sëriñ bi def loolu moo tax gis nga affaire yi ni mu simple gis nga leen tubaab saa saa ni mu doon dundee saxaaba bi waaw wax naa la tant ñun léegi mooy benn barrière lañ teg benn mit ah sëriñ bi moom mooy daanaka gaa yi kenn du joxe xalaat dañuy jekki rek ne lii la jeex na gaa yi songandoo ko duñu sax xalaat est bu ñu ko defee ça va apporter des walla wala non léegi dañuy dem dang-dang ci dem gi du am tus ñu bàyyeeti ñu jekki ñu ne ñu ne waat nee nañ nañ def lii te doo xam kan moo wax wala ñu ne sëriñ bi nee na te boo mooy sëriñ de ñu ko gën a jege kese ko wax te ñoom dañoo yore xalaat yéen ñii di ànd ak moom ñeneen ñi même bu dee gini ngeen koo jege man ngeen a yor xalaat yu yoo xam ne ñoo gën a jub xalaatu ñëwee waaw mais ñépp noppi rek noonu ay wa nañ dem rek ay wa gëmm ci noonu rek ay wa ndax loolu mooy maye ngërëm ma ne mayewul benn ngërëm liy maye ngërëm mooy lii yonent ma ne saa saam doon <laughs> waaw mooy gis nga dafa simple quoi ku nekk mën a wax sa xalaat war a wax li nga xalaat ne ah man de nii laa ko gise waaw te bu kii waxee ne nii laa ko gise yow nga gis ne yow gisewoo ko noonu nga man a taxaw ne man nag par contre man gisewuma ko noonu lii wa tax parce bu ñu ko defee comme lii mu man jàpp naa ne bu ñu ko defee on aura plus waaw parce que ñun on a combien d'années on a pour def benn ket dañoo war a defar fii suñu canalisation yi taw yi taw yi inondation yi ñuy sonal waaw man xalaat bi ñuy wax ne nañu jël alal bi yépp jox ko benn waaye noonu man je je pense que loolu wóorul non loolu moom man xalaatuma lool parce que imagine leen yàllaay dogalaa neew ma noonu la mela ah waaw yàllaa xam mais imagine leen ñu jox ko mu mu réer ak moom mais la moo ñu dese ñun man li ma xalaat mooy loolu benn yow jox ca lu tax nañu jël un tiers u alal bi joxandi ko ne ko da tàmbali boo tàmbalee bañ gis ne yaa ngi dem ñu joxaat la leneen ñu koy def noonu par tranche loolu xalaat bu rafet boo gën ñu ne boo wóoru nañ ko rek walla sëriñ bi wóoru na ko nee na nañ jox ñu jël lépp jox ko kees bi <laughs> damm tiir waa tiir léer bi sa waay ko jox ko sawaay dem Las Palmas di bànnee moom naan dina alku alalu sëriñ bi mu lekk waaye yow ma ne fekk alal ja jeexagul sawaay waa alkoogul <laughs> sawaay di bànnee nga am na yow <laughs> te ñoom alkade ñuy wax du alkade ëllëg dina accidenté dina nangam en tout cas daal dund nga muy dund stade yi dund ngeen ko même bu nee na la def xaraam na na waaw <laughs> moo yooyu yëpp nag bu bañ la dee fekk ku am xalaat bu wute neel ah man nag lii laa ko gis voilà Seydina Omar radiyallahu anhu kon nee na lii laa gis ne xalaat xalaat bee du bi gën a euh, asad <laughs> bi ñu war a doxal waaye mu joxe solution mu ne yonent bay saasaam xam nga lu ma gis mooy woo leen par contre woo leen laajal ku nekk bu ñëwee nga wax leen nañu jël ku nekk la nga yor ci sa provision ci sa yóbbal li nga dese lu mu tuuti tuuti nañ ko dajale buñ la ko dajalee indil la ko yonent way saasaam yow nga ñaan ci borom bi barkeel ko waaw waaw moo tax kilifa dañ koy yaakaare tamit dara ak yiw ak mbaax waaw waaw ndax bu doon ne loolu amul doonu ko woon ne yow nga ñaan ci di yaakaar barke buy tukkee ci moom ak ñaanam yonent bi alay saasaam kilifa diine dañ lay yaakaar mbaax waaw yonent bi alay saasaam neewul mais yéen may këlli këllee nii ñuy naan ma defal lii comme ñenn ñu maxul ñi ñu koy waxe rek ñii ne ma defal lii ma ne def leen keneen jóge ne naan ma bul def lii mooy lan <laughs> ah wax loolu mu ne ko waa kon baax na <laughs> mu ne ko kon nañ def noonu <laughs> mu ne kon naa am ah kay Omar lii nga wax tamit laa yow kay nañ def lii nga wax waaw mooy dañ ciy gis ne kon yeneen tubaab yi man na joxe digal ne def leen laata ñu koy def mu am leneen lu ñëwaat folli ko beneen digalam ñëw folli wax jooj waaw gis nga <laughs> moo ne moo ne moo ne loj leen bi ko gaa yi ne ndax mën nañoo loj mu ne waaw mais laata ñu koy def ñu xelal ko mu newaat loolu bu leen ko def voilà atte buy jóg <laughs> loolu moom ñun loolu ci saxaaba yi la doon xaw mais ñun moom loolu doxul ci ñun ah non non <laughs> hukm ah qabla tatbiq laata ñu koy appliquer ñu yëkkati ko lool ñun daa am ci ñun daa ñoo bi tuñ na nga naan la <laughs> loolu amatul de <laughs> léegi yonent way saa saabu woo ñu ne nañ dajale kon ñu teg der bi gis nga simplicité loolu lañ amoon ñu teg benn der benn tapis woo xam ne ci der la ku nekk di indi ñu ciy gise li nga xam ne mooy vraiment ñi ni comme li ñu wax bi ñuy tàmbale yonent way saa salaam ak saxaabaam yi radiyallahu anhum li leen borom bi tànnaloon ci dund mooy bu sobre waaw dundu goo xamante ne du ay bling bling waaw dundu bling bling ak ay dundu wala euh, kii fii wala joon jaay ay mbir fii déedéet gaay bi ñu ñëwee kii indi tenk boo xamante ne tenk bi a ci nekk kee tenk bi <laughs> tànk tenk bi mooy kaff bi mais bi loxo bi lim ci def mooy tàndarma tibbub tàndarma kee indi dagu dogu mburu indi te ñoom tamit dañoo gëmoon yonent way sa salam nekkuñoon naan yonent bi saa saa bi mu nee dajale leen affaire yi neewul mais neewuñu ma mais qu'est-ce que ça sert neewul liñ yor lañ ciy dajale waaw ñu ñëw dajale ko loolu it dañ ciy jànge ne mooy mbooloo mën nañoo dajale seen seen seen seen seen lekk waaw bu ñu àndee fenn dem voyage ñu ne ku nekk li ñu doon nañ ko dajale ku nekk lekk ñu bokk lekk te bu boobaa xam nga ne bu boobaa leer na ne ñenn ñi dinañ lekk lu ëpp ñenn ñi bu boobaa amul ñu naan ah na ko nag. waaw ndax na ko aw ndax moom mii xam nga ne ñaagam yuru yi <laughs> wala boog lekk na loo fayen <laughs> xamante ne nii diwumee lekk ko loolu daraa ci newul voilà loolu daraa ci newul mooy man nañoo loolu sunna la loolu ma ne loolooy sunna laa wax naa la <laughs> waaw da yonent bay saataam bokk na lim tagge ashari yu yi ba ne moom ci ñoom la bokk ne ñoom dañoo nekk ñoo xamante ni ñooy ñoom lépp ñoom bu ñu amee dara dañuy dajalaloo ñépp ku nekk dajale lépp lu ñu yor ñoom ñépp bokkandoo waaw kenn du ne ah non wa way sa waay yor ke ke ke ke ke ke demi saako ceeb la yor man ma yor cinq saako ceeb nga ñëw dajale yépp ak non non non non arrêté ah <laughs> mais ci seen tiimu nafs mooy ci luñ waaw waaw boo mooy yaa ngi xalaat naan waa mais le communisme loolu la ñuy wax ah. ma ne la xam nga yaakaar nga ne loolu looy communisme communisme ñu lay forcer nga naan la communisme propriété privée la bañ kenn du fi am dara yow kese yaa ko tey yow xanaa wala xamoo communisme ah état bi mooy ñëw forcer gars yi que lii la kenn du fi am dara ñëppay bokku lépp alors que lii mooy non ñoom seeni jikko te daa ngay jikko ku nekk te kenn forcer wala ñoom ñoo mel noonu que ne lépp lu ñu am dañ koy bokkandoo ñoom ñëpp. kenn forcé wu leen ndax jikko yu rafet loolu koy est-ce que loole waaw est loole <laughs> mu ngi noonu <laughs> waaw léegi nag <laughs> hein hein laata sax ñuy jàll mooy gis nga loolu Seydina Omar ne euh, suñu jur gi suñu euh, gëléem yi day day day day day wàññeeku lool dañ ci xame ne yéen ab arme bu ngeen demee si xare wala ngeen ngeen am benn armée boo xam sax xare wu ngeen amu ngeen droit di sàggane matériel yi ngeen jot am moo xam ay char la ay yooyu ngeen koy sàggane di di def loo xam ne day tax mu yàqu voilà wala du ngeen ko réparer waaw maintenance zéro waaw te affaire yi daa am ay usure yéen du ngeen du ngeen changer dara waaw def ko ni wolof rek fekk oto baa ngi daw ngay ngay këdd rek waaw révision zéro doo réviser doo def dara waaw ba benn jour nga taal ko ngay dem ba ci digg oto bi fay rendre l'âme nga naan ndaxa dari naa suñ koy yow ayatul kursi yu ma ne la yow ayatul kursi yu bi nga ci boppam yow moo àndul ak yow waaw <laughs> ayatul kursi yu moo xam ne yow li yow borom bi bi nga xam ne moo fi teg sunnatullah ala ci suuf si lii la boo bëggee lu baax fii ngay jaar ak boo bëggee entretenir ay mbir toppatoo seen fii ngay jaar nga bañ ko ba pare naan ayatul kursi yow yow yaa yaa ñàkk xam <laughs> waaw lu bari nag ñun ci ñun loolu la mooy bu ñu xamee defar moo tax lu bees man na bees mais bu yàggee boo ko jaaraatee dañ naan xanaa kay biir ndax amul entretien waaw loolu nag rawatina ci ñi nga xam ne ñooy xarekat yi amuñu droit di sàggane seen matériel de guerre yi yi nga xam ne moom lañuy ñuy sukkandikoo ngir xare moo tax Seydina Omar loolu ñu ngi ko jaay Seydina Omar na yonent way sa sam gis nga bu ñu fi lojee suñu gëléem yi xal la zahru suñu li ñu war a war ngir man cee sukkandikoo xare ji loolu day néew <laughs> Ah, waaw te yonent lay saa saam li taxoon mu joxoon leen euh, ñi njëkkoon a wax mu ne leen waaw mooy daa gisoon ne maslaxa am na ci fii maslaxa yi xiif bu metti liñ nekke loolu deñ deñandi loolu lu baax la moo taxoon mu nekk loolu côté boobu la xoole woon mais xoolewul woon côté bee Seydina Omar radiyallahu anhu nag fàttali ko côté bee waaw <laughs> mu ne waaw wax nga dëgg léegi nag kon indil ñu def li nga wax waaw kon ñu ngi woon ci dajale li euh, nga xamante ne nii mooy lekk gi waaw mooy loolu sunna la mooy dajale ak lekk ñoo xam ne dañoo ànd ci tukki ñu ne nañ dajale li ñu am waaw ñu dajale ko après lekkandoo waaw danag boo boobaa loolu lu am am solo la ñooñu bés bu ñu fàttale koo xadiis yu mel nii ak yu mel noo nee est gaa yooyee ñoon ñoom seen safara seen seen seen seen seen voyage boobu moom barkeel na moom waaw léegi kon ginnaaw lool bi lool amee nag ñu indi yonent bay saa saa ñaan ci barke moo liñ doon wax mooy euh, taalibe bi wala taalibe il faut ñu am confiance ci sëriñ waaw ndax yonent bay saa saa biñ doon wax ne bu doon ne buñ ne indi leen ñu dajale ku nekk ne waaye yow mais li muy jariñ ah, waaw yow lii lii muy ñoom dañoo dem indi ci kenn new fi di hésiter waaw da tamit newuñ fa ay nayet naan non li ma yor non diw mee nga xam ne jeexal na bu yàgg. koy indi di ko bokk ak moom maa bañ mooy li koy siis yooyu moom wal iyaazu billaah nga xam ne ñu wala yooyu yooyu yooyu yooyu dafa dafa retard quoi <laughs> waaw égoïsme googu déedéet yonent bay saa saam ñaan ci barke ba pare nag mu ne leen xudu fi awiyatikum ba mu ci ñaanee lool dañ ci gis miracle yonent bay saa saam li nga xam ne moom bu jeex yii moo tax <laughs> Eh, borom xilaas na woon yooyu moom boo ko fi naree nekk di tudd moom yooyu moom moo gisaat <laughs> yi yonent koo mën a teg ba koy ba koy tudd manoo ko waaw mooy ci dajale gi boroom bi dajale di baril ay ay ñam yu néew wala ndox mu néew baril ko ba ay armée yoo xam ne moom la àndaloon ma ñépp naan ci ba man ñuy lekk ba suur loolu yépp bi fii Eh, borom bi daal di koy barkeel eh, jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam voilà bokk ci mu'jizaam bi léegi nag mu wax leen li ñeen di def fa xudu xudu jël leen ci seen ndab yi duy leen ñoom itam ñu jël nekkuñ naan mais yonent bi alayhi ngi imaginer der bi ñu tiima ah? mais der bi si ci nekk bariwul ah? lii lan la ñuy jële suñu ndab yi nga xam ne daanaka mën nañ ci def lépp benn ndab rek mën na feesal lépp mën na duy lépp nekkuñ fi di sikki sàkka <laughs> booy sikki sàkka dootoo ko gis affaire bi di dem waaw waaw fay nga nekkee ñu ne la bul ñëw naan añ jot nga ñëw tiim ci nii lii kesee añ waaw booy lekk doo suur <laughs> boo lekkee doo suur <laughs> waaw wóor na doo suur da ngay bopp ndax jàpp ngeen ne comme que cinq gayaar ngeen des fayen yoo xamante ne tellement rapide ci lekk te man léegi ngeen ñëw tiim kii bi mais yaay mais lii rek nga togg hmm, barki yàlla du ngeen suur maa la ko wax mais boo ñëwee <laughs> ñu ne la lekkal yeneen fay taataan ne aywa jël leen nekkuñu fa di dutee ay naan est-ce que mi wasalam mais diima ñun ay milliers la ñu wax ah. <laughs> ay milliers nga ñuy duy doo ci lii lii ci der nga ko def lii nga daal jël leen seen kii yi duy <laughs> dañoo ñëw ku ñëw sëq jëm ku ñëw sëq duy ba fees def waaw mooy loolu tamit loolu la ñun li tax ñu mel nii <laughs> man dañoo nekk sax sëriñ bu ko man mais affaire bi du dox lu tax du dox mooy ñun ñoo gëmul la yooyu <laughs> ñun ay ay ay ay fu ñu kii ñu naan c'est raison raisonnable waaye est-ce que lii c'est raisonnable quoi mais sawaay nee nañu xoolal xoolal non sawaay dañoo yëpp quoi maa je vais me débrouiller pour acheter pour m'acheter un hamburger waaw waaw demal nga acheter un hamburger bu dee man ko <laughs> waaw mais dara du dox parce que ñoo xam ne gëmuñu tous <laughs> <laughs> léegi gaa yi jël kon am ak ki nga xam ne moom mooy kii nga xam ne moom xam nga ne li mu xam ci yàlla xamoo ko tam moo la fay jokk lam lay wax te mel nii lan nga ciy nekk di dute xanaa amoo confiance da am confiance <laughs> ñu daal jël <laughs> duy ci seen saag yi seen kii bagage yeeg yooyu yëpp seen ndab yi waaw ba amul kenn ci ci ci ci bi lu dul duy na ba mu fees waaw ñu lekk ba suur ba desal te duy nañu am yóbbal waaw loolu mooy baraka moo tax mbir mi nekkul bari le quoi waaw gaa yooyu ñu bari le mais amuñu benn barke ci seen mbir yi day dem ni mu ñëwee lay deme te lu ta buy dem lañ ci waroon a jariñoo dañuy gis ne jariñoo muñ ko am ñoo xam ne amuñu dara mais lu ñu soxla borom bi lijjanti ko waaw mooy ne yow problème bi ñuy am yaa deux jours dañ naan ji sawaay mi ba boo ko waxoon gaa yi nga xam ne lépp ci calcul lañ ko teg <laughs> fàtte yàlla dañ naan non c'est impossible toi yow yow sa projet bi moom yow nga dóor mu daanu ci suuf quoi parce que yow non ah parce moom loolu muy noonu moom moom noonu la xalaate moom noonu la jàpp mooy borom bee bokkul ci ay affaire am mais bu dee borom bee bokkul ci yow borom bee sa ah alhamdulilah waaw moom kay baax na dégg naa ci li ngeen wax ah loolu la waaw insha allahu taala dinañ fexe eh, ñaan borom bi te def ay yitte ngir affaire bi sotti kooku mooy de balaa échéance yi jeex ñu gis affaire bi sotti tant que waa moom mën na faa nekk cent ans du doxal dara. du samp dara bay sin bi parce que chaque fois bu ngi calculer naan non c'est que moom fàtte ne moo bokkul ci ay option wam ci ay xelam déedéet <laughs> waliyasu billah loolu moom gis na moom <laughs> ñii lekk ba suur desal léegi nag ci la yonent saa saam daal di waxe lii waaw waaw ashhadu maa ngi seede ne an la ilaha illa allah wa anni rasulullah waaw maa ngi seede ne man nii que amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla wa anni taman ah rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam après ne kaddu yi kenn du gaañu génn àddina fekk sikki sàkka woo dajeek sa borom ñuy dox sa digganteek àjjana loolu gis nañ ko waaye am na benn affaire bu ñu fàtte woon al imaamu kii dane fa qaalu yaa rasulallah law adinta lana fa naharna nawadihana wa akalna waddahanna waaye yonent bi saa saa boo ñu mooy njëkk a wax loolu dama ko fàtte woon ñu daal di loj suñu gëléem yi de lekk ci daal di ciy diwaale suñu war a diw ak tamit suñu yaram yi loolu dañ ciy gis ne mooy diw yaram loolu sunna la parce que yonent bi saa saa neewu leen noonu lu tax ngeen di diw te tamit mooy dañ ciy xam ne ndeke graisse yi mën nañ ci diw yaram waaw. loolu nag tekkiwul ne yow boo amee yeneen diw yoo xamante ne ni yoo mën a diw la fekk mu ngi nekk loo xam ne du lu dag lu lu lu produit boo xam ne dafa sobewu à part que bu dee lu sobewu mooy mënoo ko diw sa yaram noonu waaw dañuy xam ne loolu sunna la voilà mooy euh, euh, yonent way saab da doon defar karaw gi diw ko waaw ba mu liis noonu du ko doon def voilà ndax karaw dafa guddoon waaye lii waddahan na mooy diw ci suñu yaram yeeg yooyu ndax am na ñoo xam ne seen po yi day yàqu voilà am na ñoo xam ne bu ñu diwul seen po yi yàqu ak yooyu loolu nga ne man lii ne man sunna la man waaw moo gën rek nga naan man daal saay <laughs> man daal sawaay ci gaa yi laa ko kal waaw ñoom waaja <laughs> ñooy defar diw ya nga tal ko ci ñoom rek ñu lay yónni rek te yow xalaatoo daraay daraay daraay sa yàlla yow da naan man dama koy def parce que lii nii sax diw gii sax sunna la man man moom laay diw tey sun tey tey sunnaal <laughs> waaw waaw ñoom ñoom ivrosee ci mbokkam voilà yooyu nag <laughs> mais mooy ñii lan lañ doon kii mooy ci garees yi gëléem yi gerees gi day kii voilà loolu loo tax léeg-léeg nga jël ci gerees gi daal di diw sa yaram loolu lu baax a baax a bopp waaye boo amee beneen diw it nga diw waaw wala nga diw ci leneen looy diw comme ñi nga xam ne seen gaal yi dañ ko doon diw wala am na am nañ la wax dañ ciy doon diw suñu gaal yi voilà yu mel noonu am na day day day da dafa baax ak yi nga xam ne dafa soxla daal lu ko huiler waaw yooyu yëpp euh, di ko utiliser dafa nekk loo xam ne lu am solo la te bu ci nit ki yéenee jaamu yàlla loolu day nekk jaamu yàlla ci moom wute naat moo tax euh, am na ñoo xam ne seen diw day kawe lool ñoom diwu sunna la ñuy diw am ñoo xam ne nag diwu leeral ak diwu pour euh, bon me sentir bien bon c'est pas lu mal ah mais bon bu ci xaar nag yàlla fay la dara sentiral bien masha allah waaye daal mu ngi noonu kon bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di gis hadis bi nga xamante ne moom la ci al imam teg hadis yi dañoo gudd même bi mu ci tegaat hadis bu gudd la voilà boo xamante ne nii moo tax euh, daanaka moom ni ñuy jël beaucoup plus de